baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim qul tacaalaw atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay'a wa bilwaalidayni ixsaanan wala taqtuluu awlaadakum min imlaaq naxnu narzuqukum wa iyaahum wala taqrabu alfawaxisha maa dahara minha wa maa batan wala taqtulu nnafsa allati xarama allahu illa bilxaq dalikum wasaakum bihi laallakum taaqiluun suñu boroom tabaaraka wa taala skey laaya yu yu yu xereñee ngoongale mu ne wala wa qul qul waxal yow rasulullah qul waxal yaa sayyidina ahmad yaa muhammad rasuulu rabbina alayka salaatu wassalaam suñu boroom ne ko qul waxal taalaw yéen waa quraysh yéen jaam yi nag ñëw leen ginnaaw bi nga xam ne ci lañ leen wax génn leen ci ngeen di xaraamal te tegu ngeen ko fenn te amu ngeen i seede buñ fi dikkee naan ñoom ñoo ko seede woon bul seede de xamal ne ñoom dañuy wax lu amul te tamit dañuy utal seen borom tabaaraka wa taala ndend te nekkuñ di topp lu dul seen bànneex yi di weddi bés pénc ak li nga xam ne mooy laayaay borom bi léegi nag mu ne leen nag xul ay wan ak dikk leen at lu ma jàngal taalaw dikk leen waaye at lu ma daal di leen jàngal maa li nga xamante ne nii xarama moom la xaraamal rabbukum loo déggul fii rek ak sunna indi ko wala sunna ñëw yokk ci dara yow moom jàppal ne loolu dag loolu loolu xaraamul voilà loolu dafa leer yi xaraam dafa tuuti l'islam da koo tudd bu léegi na ngir ñu xam ne yi ci des yépp dagam na ndax alaslu fil ashiya'i al ibaha lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan bam des pëy yi ndax alaslu fil abdoi al haram kanta pëy moom mooy euh, pëy ay sëy moom loolu moom cosaan bi mooy xaram moom voilà bala nga fee nekk di nekk ak jigéen gu la kenn xamalul di wéet moom di dëkk ak moom mel ni ñu sëy saa yi mel ni ñoo xam ne couple foog nga wane lu leer mariage wala boog mu am ñoo xamante ne nii shahada ñoo xam ne dañ koo seede wala i'lam wala nga yëgle ko kon nag loolu la si noo moom bu dee lekkee geneen yépp mooy ci cosaan dafa dagan léegi ku fi ñëw fekk la ngay ñàkk yow laa fayeen wala ngay xàmp dara wala ngay ngay si ngay seeñu dara mu ne la héer yi dafa xaraam du yow du yaa ko indi lay lay ah, yow la yaa fayeen de loolu bi yow moo nga jàpp ko nee ko yow moomu fekk ma ma nekk nii man man mii vay di def li may def nganaan naan ma daa xaraam wax ma fii mu ne lan mooy wane ne lii dafa xaraam na la indil alxuraan bu leer wala sunna bu leer soit bu ko manul na la bàyyi nga lekk bu suur yaa fayenta reesal walhamdulillah kon dikk leen lu ma daldi di jàng maa li nga xamante ne nii harrama rabbukum moom la seen boroom xaraamal aleykum ci seen kaw mooy lii ak wax fi lekk yi ak yeneen sax waaw dugg nag ki nga xam ne moom la xam nga lekk yi waxoon na leen yi nga xam ne moom qul laa ajidu fii ma uhiya ilayya waxal ne fekkuma dajuma ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu ilaa ilayya muharraman ala ta'imin loolu waxoon na leen ko ci côté lekk léegi nag mu ñëw ne leen ndax lii li leen jëmee ci wàllu lekk yi ñuy bokkaale borom bi di ko waxal lu amul mooy seen bokkaale gi moo tax moom lay njëkk ne yooyu moom moom la njëkk a xaraamal bu ko defee ngeen teg ko nee mën a set ba fóotu ba set dóoru mën a génn ci yoo kon mu ne kon nag alhamdulillah alhamdulillah kon mu ne kon yii la allah tushriku bihi shay'a bu njëkk mooy bi gën a capital mooy bi gën rëy li nga xam ne li xaraam li ci gën a garaaw mooy allah tushriku ngal la waaye bu leen bokkaale bihi ci borom bi shay'an dara bu leen ko bokkaaleeg dara bu leen dara yóbbu bu leen kenn yóbbe bu leen benn mbooloo wala benn waay yóbbe ba ngeen di bokkaaleeg borom bi tabaaraka wa taala dara wa bil waalidayni waaye nag sant na leen ba ngeen ñàkkee bokkaale seen borom ah mooy na ngeen ko yóotal wa qadaa rabbuka mooy loolu mook laay yi ñu niroo wala ca suuratul ca suuratul E, e, israil wala di suratu bani israil kon mu ne wabil walidayni te bokk na li leen seen boroom nag digal nag wabil walidayni ci seeni ñaari waajur ihsaana njekk ak rafetal dëgg ngeen di def na ngeen leen rafetal jëme ci ñoom wala wala taqtulu te nag beneen bu mu xaraamal ginnaaw bokkaale wala taqtulu te ngallawaay bu leen faatati c'est fini bu leen faat awlaadakum seen doom yi min imlaaqin ndax ragal ñàkk wala ragal ñàkk tax comme ñoom niñ doon wax ragalu ñàkk ak tamit gaa yi jàpp leen def leen ay jaam waaye yow su ñëw askan di yàqu léegi nag mooy bu leen rey seen doom yi di leen suul bu buñ nekkee gone jigéen ñi naan da ndax da ngeen ragal ñàkk moom itam mooy ki nga xam ne day def ay méthode de contraception defu ko de ngir lan ne moom bon lii jàppul ne moom ci fuqaha yi ñi ci voilà bu dee politique boo xam ne dañ koo teg di ko yëgal nit ñi fu nekk nga xam ne moos ñi nga xam ne célibataires yi ñoom ñoo koy utiliser ngir bañ ba bañ ëmb di mooy borom bi loolu waxu waxuñu ko mais ay couple voilà ñi jàpp ne loolu man naa nekk waaye ñu bañ koo def ne hé eh, damay ragal am doom fii bu ko defee ak ñàkk laay ragal déedéet bu leen ci esprit boobu yóbbu de wala taqtulu te loolu sax bu ko defee sax même bu dee loolu def na loo xam ne baaxul waaye nag kenn du ko ne yow da ngaa ray doom wala wala taqtulu ñii mooy ñi nga xam ne dañ doon suul wala wala taqtulu awlaadakum bu leen faat seen doom yi ginnaaw ba ñu nga xam ne ñoom def nañ ci seen biiru nday loo xamante ne nii àgg na fa àpp ba nga xam ne ci la malaaka mi di ëfe ci moom ruux voilà bu boobaa moom yàq ëmb moom dafa mooy xaraam na ci saa moom yàq ëmb moom mooy début beeg fin yëpp dafa nag fi muy gën nga nag xaraam mooy bu dee ne malaaka bi fekk na fu mu ëffee euh, euh, ruux ci moom ba pare bu boobaa moom moom day yor àttee koo xam ne dafa faat li nga xam ne mooy bakkan waaye nag bu dee ne mu am beneen mbir boo xam ne am na fii mooy ne ndaw si dafa ëmb koo xamante ne nii médecin yi nga xam ne ñoo xam dëgg-dëgg daal di def diagnostic ne ah. benn affaire moo am doom ji de ëmb bi àgg na foo xamante ne nii bu juddoo moom kenn ci ñoom ñaar ñooy faatu voilà fa moom moom doom ji man naa juddu de mais bu doom ji juddoo yaay ji day faatu. wala booy risque boobu bu amee nga xam ne mooy médecin yoo xam ne yu ñu xam la ñu xam ne ah mbir yi foofu la walla bu boobaa lislaam du maye loolu moom la comme qaida bi li muy wax ne règle bi kenn du fi jëlee ab ab euh, lii mooy cosaan. pour préserver li nga xam ne mooy branche bi voilà du xel luwul nga ñëw ak garab gu ne sëmm taxaw yow nga ne bon parce que car bële caru garab gi moo nar a am problème quand kon nag pour ma pare ma ma ma ma ma bañ mu am problème damay yàq li nga garab gi ci boppam laay simpi voilà moom mooy cosaan bi laay dindi ngir lan ngir préserver ngir aar li nga xam ne mooy branche bi loolu du am bu boobaa moom waaw bu boobaa moom mën nañoo def loo xam ne dañuy fexe dindi li nga xam ne ëmb boobu parce que mooy ndaw si moom bu juddoo mooy ndaw see yaay faatu ci gàttal daal wala taqtulu bu leen faat awlaadakum seen doom yi yéen surtout waa Quraysh ñi doon suul seen doom yu jigéen yi min imlaaqin ndax ragal ñàkk da ngeen xam ne nahnu ñun borom bi tabaaraka wa taala narzuqukum ñun ñooy ki li ñu leen ki leen di wërsëgal mooy man borom bi tabaaraka wa taala wa iyyaahum ak seen doom yoo yële man de maa leen di wërsëgal seen wërsëg ñoom daa newul ci seen loxo ba ngeen jàpp ne bu ñu fi juddoo ñoom du ñu am lu ñu dundee wala taqrabul fawaahisha ñetteel boo xam ne moom la leen seen seen borom tabaaraka wa taala di leen koy jàngal wala taqrabu ta bu leen jege de al fawaahisha njoom bu téef yi minha wa ma batan li nga xam ne moo ci feeñ ne fàng wa ma batan ak li nga xam ne moo ci nëbbu fawaahisha yi nag mooy zina en général arabe yi bu ñu ko waxee mooy li jëm ci wàllu njaaloo ak yi nga xamante ne nii ñoom ñoo niroog moom ñoo jëm ci ñoo ñële ay prostitution njaaloo fornication yoo yële bu leen ko def de la ca feeñ mooy ñi nga xamante ne nii ak yaa feeñ dina nëbbu yëpp ñi nga xam ne ñoom dañuy jaay ne ay lañ di ko wane ci biti di jaay ne di di di lim seeni conquête naan yooyu yooyu yëpp yu xaram la suñu boroom nee na bu leen ko jege de la ca jege la ca feeñ ak la ca nëbbu yooyu yëpp na ngeen ko yi na ngeen ko na ngeen ko sori voilà kon nag mu ngi noonu mu ne nag wama kon mu wala taqtulu léegi beneen ñeenteel boo xam ne moom la leen xaraamal wala taqtulu ta bu leen faat an sa bakkan bi nga xam ne allati bi nga xamante ne an nafsa bakkan allati bi nga xam ne xarama allahu illaa bil haqq moom la boroom bi xaraamal ñoŋal ko bañ ko ko lu dul ci dëgg lu dul la nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon leeral ci dëgg boobu mooy lan ne am na ñoo xam ne ñoom dañ leen di faat wala an nafsu bin nafs waa ji nga xam ne dafa ñëw tiim bakkan boo xam ne defu ko dara bu innocent mu faat ko ba preuve yépp leer kene moom moo ko faat kook dañ koy faat laa yaxillu damum ri'in damum rajulin damum ri'in muslim illaa mi ihda salat lu dul benn ci ñetti yi mooy an nafsu bin nafs nga faat hadis hadis bi nekk sax yi an nafsu bin nafs nga faat bakkan yow moom mu leer dañ lay jàpp faat ndax sa bakkan gënu ko waaw an nafsu bin nafs ak ki nga as-sayyibu zani ki nga xam ne dafa ña dafa sa dafa sange woon masoon naa sëy loolu nag waxoon nañ la masoon naa sëy la de même bu dee deux cents ans wala cinquante ans jox na jot na ba mu tasee ak bi muy njaaloo def na cinquante ans après daf nekkoon célibataire njaaloo waat moo ku nekkoon ci bi mu sëy daal di njaaloo ñoo yem kooku suñu borom bu dee ci réew mu ñuy doxal sariya kooku preuve yëpp leer dañ koy xaañ ay xeer ba mu faatu as-sayyibu zani wa ki nga xam ne ki ci desu mooy ki nga xam ne al mufaariqu li diine ak taariku lil jamaa waa ji nga xam ne dane woon maa doon jullit doonu ko nekk koo xam ne dafa tàqale ko li nga xam ne mooy lislaam ba pare di tasaare li nga xam ne di tàqale li nga xam ne mooy mbooloo yi loolu nag moo yi gën a siiw sinon waxoon nañu la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ la façon nit kii bu ngeen ko fekkee na ngeen ko faat bu ngeen fekkee waa joo xam ne bu nit ñi nekkee benn moom mooy ñëw ngir tasaare seen diggante te kooku day duggaale ci waaj yi ak bi diine daal mufaariqu lil waa ji nga xam ne mooy takkali li nga xamante ne nii mooy mbooloo yi kooku mu ñëw di tas diggante yi moom daa mel ni nit ñi nekk benn moo ko moo ko moo ko naqari ak tur sant ba tur ba nu man di yor yonent ma lay saar saam nee na kooku fu ngeen ko fekk dóor leen doqam kaa inan man kaan ku mu man di doon kon nag wala taqatulu bu leen faat mukk bokk na ci ma leen xaraamal de ta ma leen koy jàngal seen boroom xaraamal ko an nafsa allati harrama Allah bakkan bi nga xam ne boroom bee ko ñaŋal daal di tere préserver ko illaa bi haqq lu dul ci dëgg te wax nañ la dëgg ji léegi mu ngi noonu wa dhalikum mu ne loolee nag lii ma leen fi limal wasaakum bi moom la leen seen boroom daal di dénk te wax ma jàngal leen ko la'allakum bu ko defee yéen tànqilu settantal yii te di ko jëfee mu ne walaa taqrabu bokk na ci yim leen tere ba léegi walaa taqrabu bu leen jege maalal yatiimi alalu jirim yi illaa billati ahsan lu dul la ca gën a rafet hatta yabluga shudda ba ni muy màggee am nekk ku dëgër mën a utiliser xaal alal te duñu ko nax wa awful kayla bokk na nag lim leen digal ngeen di matal peser yi mooy natt yi ci wàllu volume wal mizaana waaye seen yi ngeen di peser na mat de bil qist ci ci maanute la nukallifu nag gàlluñu nafsan benn bakkan illaa wus'aha lu dul li nga xam ne mooy li ko borom bi may kattan wa idha qultum bu ngeen waxee nag fa'dilu na ngeen maandu walaw kaana dha qurba maandu leen ci ñëm nem bu dee seeni way jege ñañ la wa bi'adillahi ci atte ci kóllëre yàlla aw fu na ngeen ko matal daalikum loolee wasaakum bi moom la leen dénk wa allakum tadhakkarun bu ko defee ngeen di fàttale ko wallahu ta'ala a'lam